gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alihi wa ci ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen baalu ak ñaan borom subhaanahu wa boo leen jéggal suñu jotaay bi weesu tàmbali woon nañu benn ci occasion weeru koor bi benn xasida bu ñu taalifoon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais en tant que alquranul karim bi nga xamante ne mooy juróom-ñaari xarafu alquran yi euh, waxoon nañ ne daanaka maanaam am leeral la ci euh, xadis bi yonent bi waxoon ne sallallahu alayhi wasallam ne unzila alquranu ala sab'ati ahrufin faqra'u ma tayassara minhu wàcc nañ alquran ci juróom-ñaari xaraf kon nag na ngeen ci jàng li ngeen li jàppandi ci moom euh, ci leeraloon nañ ci ay maanaam ay mabaadi maanaam mooy yoo xamante ne mënta ñàkk ay préalable ci mbir yi yu ñu waroon a euh, comprendre waroon koo xam ci diggante yenente bi sallallahu alayhi wasallam ak alquranul karim euh, ci suñu jotaay bi weesu alhamdulillah euh, gisoon nañu <coughs> tamit ne maanaam maanaay cant gi nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala cantoon boppam te mu tàmbalee lépp te ci cant googu ci la turu yàlla yeeg melo yëpp génnewee kon ci la alquran maanaam moom yàlla moom moom ci cant googu maanaam ay kàddoom ci la nekkee kàddu yoo xamante ne amul fu ñu tàmbalee te duñu am fu ñu am maanaam ci la waxee alquran maanaam moo tax alquran euh, condensé la wala boog moo dajale yeneen téere yépp yi yàlla mës a wàcce mboolem téere yi yàlla mës a wàcce rek masa euh, rek rek lépp ngi ci biir alquran et que jëmmi alquran boobu mooy yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wa sallam kon ñu julli maam ñu sant yàlla ci tudd maanaay sant googu daal di julli ci ki nga xamante ne mooy kenn ki nga xam ne mooy càppaacoli bi di ki nga xam ne mooy euh, ki taxawee maanaam ki nga xam ne moom mooy dëgg-dëgg euh, taxawee nekk borom bi subhaanahu wa taala maanaam moo feeñoo voilà moo feeñoo nekk borom buur yàlla subhaanahu wa taala mooy xam sayyidna ahmad sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy sangu mbooleem nekkati fi euh, ñaan ngërëmal yàlla nag mi nga xam ne moom mooy aj jiitu ji sax dàq ci saxaabaam yi radiyallahu anhu nga xam ne ñoom ci yenente bi la ñu bokk sallallahu alayhi wa sallam ci zahir ak ci baatin waaw yan euh, ñoom ñëpp ak ñooñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi nga xam ne ñooy ñi doon ki xam ne mooy aji màgg jëy mbir sallallahu alayhi wasallam moom ki aju màgg mbir moom nag moo tax ñu taalif téere bii maanaam wala xasida bii te moom mooy ki nga xamante ne moom la ñu jagleel alquran te sax moom dafa feeñee alquran ci nekk gi mu nekk leer laata jamono di am ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam Muhammad ya maanaam moom bi ko yàlla bind euh, durée formation xaqiqatul muhammadiyya bi moo am dure mooy noonu waxoon mooy trois cent soixante dix milliards huit cent quatre vingt et un millions soixante dix huit mille années lumière yooyu loolu moom mooy durée transport maanaam formation bi xaqiqatul muhammadiyya moom moo am durée mais sinon laata xaqiqatul muhammadiyya moom ci jëmmi boppam ak amam ak cosaanam loolu amul durée maanaam laata jamono di am la am maanaam laata jamono di am la nekk sallallahu alayhi wa waaw moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo moo feeñoo ci xadaratul qudsi mooy xadara yàlla ba nga xamante ne dafa sori mboolem luy nekk-nekk dafa sori mboolem loo xamante ne ak takk-takk la dafa sori mboolem loo xam ne xeetu imperfection la euh, moom mi nga xam ne euh, xadara boobu nekk-nekk yàlla rek ko fa ne euh, moom nag moo fa wéetoo ci di sant yàlla ak di ko sàbbal tahmidi wa subhaani moo tax moom yenente bi nag sallallahu mooy secret buur yàlla boobu di leeram ànd nekk ki nga xamante ne mooy euh, al kan kanzul maxfi yi maanaam kanz al kanzul maxfi mooy euh, xadis boobu bi mu naan kuntu kanzan maxfiyan fa ahbabtu wala boog fa euh, fa arat fa an axluqal xalqa fa bi yaarifuni maanaam damaa nekkoon ab trésor bu laqatu boo xamante ne nag ci laa nam bind mbindeef yi moo tax ci man mii lañ may xamee man yàlla maanaam mooy eh, yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki mu feeñee ci moom ngir mu ñu xam ko moom mi nga xam ne dafa làqatu mooy trésor yàlla boobu nga xam ne dafa nekk ci dayak nëbbatu moo tax mooy nëbbatu eh, faruga eh, ak maanaam niir ga maanaam mooy lëndëm gu maanaam mooy mooy mooy mooy ama mooy niir ga maanaam mooy mystère total bi ak tamit euh, ak tams mooy effacement bi haahuutil huwiyati mooy xadara yi nekk nekku yàlla maanaam li ñu naan huwiya ipséité voilà l'ipséité mooy euh, mi ngi jóge ci ipso ak ité voilà maanaam ipso bi tekki euh, la chose en elle-même voilà voilà le soi voilà ité maanaam voilà mooy nekk nekkam moom yàlla maanaam euh, self-hood mu la anglais naan self-hood waaw ma ñoom seen gay ñoom dégg euh, moom yenent bi sallallahu alayhi mooy ki la dajale mboolem leer yi mooy jaam bi nga xam ne moo jaamu boroomam moom dong nekk di julli ci mihrab boo xamante ne dafa nekk ci dayoog làqatu ak dayoog tëju mooy aynuha foofa nag amul ñaari na maa sàmm xalqun saani foofu amul beneen mbindeef bu fa ne moom rek fa nekkoon sallallahu alayhi wasallam moo tax mooy leeru yàlla bi nga xamante ne amul couleur nuurul mutalsam leer bi nga xam ne amul couleur ba pare leer la goo xam ne ci la leer yépp dañ jóge voilà sans couleur et centrifuge waaw moo tax mooy almastuur moom lañ doon mooy kitaabu mastuur googu ñu doon wax ah alxuraan di ko tudd wa kitaabu mastuur fii raqqin manshuur ah? voilà euh, mooy téere yàlla boobu nga xamante ne ci la yàlla rëdd mboolem lu nar a am mboolem luy am moo tax alxuraan ci jëmmi boppam mooy mboolem univers bi rek mooy existence bi moo tax yow sooy jàng alxuraan en même temps yaa ngi euh, déployer yaa ngi déployer univers bi yëpp sa ci ci kàddu yi ngay yi ngay wax lépp lépp yaa ngi koy yaa ngi koy déployer mooy rakkul man suuf. Ah, dafa am lu ñu tuddee raqul mansur euh, euh, raq xam nga mu ngi jóge ci ar riqatu bi tekki ak sew sew ak xuutaay ak xóotaay euh, mooy voilà nga xamante ne ci la inscription wu yàlla def ci bind ci téere boobu mooy kitaabu mastuur boobu te mooy jëmi yent bi sallallahu ci la yàlla inscrire mboolem luy lu anar am voilà moom ngay gis moo tax alxuraan di ko tudd Euh, et que bu bu liñ loolu nag buñ ñu ko déployer ci ngay gisee mooy mooy moom ci lay wax kullu shay'in fassalnaahu la bépp mbir dañ koo teqale gën ko leeral gën ko ubbi gën ko leeral ak leeral voilà moom mooy mooy mooy mooy mooy voilà mooy système génétique bi nga xam ne ci la yàlla inscrire mboolem mbir yi voilà ak raqm waaw euh, moom la alquran moo tax ngay gis alquran di wax lu bëri ci comme su sourate Maryama wazkur fil kitaabi Ibrahim wazkur fil kitaabi maanaam tudd ko fàttalikul ba ngay maanaam bi ñu inscrire ci yow ci téere bi mooy yenent bi saa nangam moo tax foo gisee ne nen wazkur lay wax fàttalikul voilà wala tuddaatal mentionnel ci téere bi diw wazkur fil kitaabi Muusa innahu kaana mukhlasan kaana rasuulan nabiyya wazkur fil kitaabi Ismaïl wazkur fil kitaabi Idriss voilà parce que par parchemin la mooy raqul majhul mooy parchemin de l'existence déployé parce que euh, nga xam ne benn téere la mais boo ko déployé day ubbeeku mooy comme voilà bu bu bu bu mooy déroulé wu en fait depuis début existence bi ba fin bi et képp ku ci nekk ñooñu mu tudd noonu yeneen yooyu mu tudd c'est parce que à un moment donné dañu dañu donn Euh, yenent bi ci alayhi wa sallam feeñee ci maanaam ay melo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga yor kàddu borom bi subhaanahu wa moo tax ñuy indi ay téere maanaam ñu am ay téere ñu ñuy jàng ñoom ñi ñëpp dañoo yor ay téere ñenn ñi nag borom bi subhaanahu wa taala di leen melale ñenn ñi mu nekk innahu kaana rasulan nabiyya ñeneen ñi keneen mu nekk innahu kaana siddiqan nabiyya maanaam pour différencier xóotaayu message bi ñu yor ki mu ne rasulan nabiyya mooy koo xamante ne message bi mu yor dafa gën a global dafa gën a destiné ak maam ñu gën ko jublu ci ñi nga xamante ne ñooy ñi voilà maanaam le monde commun maanaam nit ñi quoi masse populaire voilà alors que ku mu tudd ba ni kooku de siddiqan nabiyya la c'est parce que siddiqiya bi mu incarné maanaam message dafa gën a nekk lu baatini en fait ce qui veut dire ñi koy gën ñi ci gën a jariñu mooy ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi gën a jege yàlla voilà ànd ak ne ñi ci tudd boo leen xoolee da ngay daje maam Ibrahima rasul la mais ànd ak foofu yooyu yëpp foofu siddiqan la ko tuddee siddiqan nabiyya et cetera. Hmm? dégg nga kon yent bi mooy téere boobu sallallahu alayhi ba pare mooy kitaabu marquum tamit maanaam mooy téere bi nga xamante ne euh, dañ ko chiffré maanaam dañ ko codé dañ ko crypté voilà lépp ci ci la nekk voilà comme information yi ne ci nit ñëpp dañ ko bindee ci ADN am noonu lañ bindee mbooleem information univers bi ci yenn bi sallallahu alayhi wasallam te mooy jëmmi alxuraan mooy kàddu borom yi kàddu yooyu nga xam ne duñ jeex mukk kul waaw kul law kaana al bahru midaadan li kalimaati rabbi la nafida al bahru qabla an tanfada kalimaatu rabbi walaw ji'naa bi mithlihi madadaa loolu waaw waxal ne géej yëpp nekkoon ay ay ay daa ngir ñu bind xalim ñu bind xee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam kaddu yi borom bi subhaanahu wa duñ ko géej gi jeex te kaddu gi du jeex benn bu ñu indiwaatoon yeneen. moom moo tax mooy aynul ayna wal aynaani comme gisoon nañ ko ci jotaay bi mooy nekk nekk borom subhaanahu wa ta'aala waaye nit ki na muy jeexee ci yàlla bu bëggee lool faaw mu jeex yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci lay incarner loolu moo tax yéemu naa ci màggaayu kii nga xamante ne benn toq la waaye càpaacu bi do benn waaye nag li ci yéeme mooy toq la mooy euh, toq googu nga xamante ne waxoon nañ ko ci jotaay bi point focal boobu nga xamante ne euh, euh, dimension yi dafa dafa dafa wala densité kii bi euh, dimension bi dafa indéfini parce que benn toq kese la amul voilà volume zéro mun nañ ko waxee noonu mais densité yi bu nekk dafa absolu illimité infini nga xamante ne mooy déployer rek asamaan comme ni Alxuraan was-samaa'a banaynaahaa bi-aydin wa innaa la-muusi'uun moo tax euh, donte benn toq la ci cosaan mais mooy déployer wu tout le temps univers bi di gën di yaatu nekk en perpétuelle expansion parce que alquran moom moo moom moo nekk ci lépp te alquran boobu mooy jëm yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam mooy ruuxam waaw moo tax mooy ki dajale ñaari géej yi mooy moo tax mooy baa boobu tong dëng ba baa boobu nga xam moo tax moo tàmbale alxuraan mais moo tomb baa boobu nga xamante ne moo dajale mboolem suun yi mooy yi mooy euh, truc yi les dara tuddul dara foofu lépp dañ dajaloo ci àdduna boobu ah dara awala kenn kenn amul dara noo tudd voilà waaw moo tax euh, fi ñu jeexale woon mooy ñeent bayit yi nga xam ne mooy daanaka référé bi mën nañu ko mooy moom mooy Ahmad sallallahu alayhi ci gaybu gi mu nekk kumpa gi mu nekk absoluté wu mystère bi mu ne waaye mooy Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xamante ne ginnaaw bi mu nekkee Ahmad di ku làqatu mooy ruuxu bi nga xamante ne moom moo ràng mboolem tur yàlla ak meloom yi di cosaanu mboolem bëbb yi yàlla déversé wala mboolem may xéewal yi moo tax moo am mat gu mat sëkk ci biir ak ci biti non ci biti ak ci biir mooy ki nga xam ne mooy junju maam aadama alayhi salaam moo tax ci xadis bi borom bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne kuntu nabiyyan wa aadama mun jadaratun fii tiinatihi wala mun jadalun fii tiinatihi ci benn waaye baynal maa'i wa tiini maa nekkoon yenent fekk maam aadama mu ngi ci diggante ndox ak ban maanaam loolu mooy ne secret bi tax maam aadama ne fi moom la hmm? Hmm? waaw yaakaar naa wax nañ ko ci beneen xasi abu sulaha aadamu minhu qablan bihi ikramuna kulli ihtimami waaw Eh, wa nuurullahi allati tusawwira minhu hmm? ah, hmm? waaw moom yenent bi sallallahu alayhi mooy maanaam maam a moom mooy bàyyi ñu sell ñëpp ñu baax ñëpp moo tax maam aadama sax ci moom la jógee ci cosaan dégg nga te mooy leeru yàlla bi nga xamante ne moom moo nekk moom la moom moo moom lañu tabaxe maanaam moo nekk ci moom moom lañu ñu tabax ban bi ñu bi nekk ci biir ban ba ñu tabaxee maam aadama mooy leeru yàlla googa asalaam waaw waaw voilà wa nuurullahi allati qad tusawwira minhu fi asma nizami ok mooy ci gën jaamati ni ñu nosewee ni ñu bindee mooy doomu aadama jëmmum moo tax mooy mooy yent bi sallallahu alayhi wasallam mooy mooy mooy loolu moo tax Euh, maam aadama feeñee ni mu feeñee ci nekk gën a mat ci mbindeef yàlla yi moo tax moom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo tax alquran dinañ ko gis insha allah aadama yetu gi ci ci ci yeneen xeetu euh, facette mooy euh, beneen xeetu xaraf parce que xaraf dafa bëri ay lu muy tekki lii tam bokk na ci li muy tekki xam nga yeneen bi dañ ko lu ñu tuddee jawaami'ul kalim moo tax bokk na ci lim ne bokk jox nañ ma ooteetu xamsan lam yoota ahadun min qabli minal wala ahadun minal anbiya qabli jox nañ ma juróom yoo xamante ne yeneen yeneen yi ma jiitu yëpp kenn musu leen ko dox te loolu bokku na ci lan li mu njëkkee moo oxetab jawaami al kalim jawaami al kalim lañ ma jox mooy wax yi nga xamante ne day matale dajale te te mooy alxuraan ci jëmmi boppam que moom ci boppam moo ko incarné ah mooy jawaami al la synthèse des des paroles wala les paroles totalisantes voilà les paroles totalisantes wala la synthèse des paroles voilà mooy mooy mooy jawaami'ul kalim voilà moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax bu nekk ci waxam euh, wax alquran bu ne ak waxu yonent bi sallallahu alayhi moom bu nekk dafa nekk loo xamante ne kii la dafa dajale lépp. Euh, moo tax moo leen tëbb ñoom mboolem mbindeef yi mooy jëmmi alquran bi matale. dajale lépp waaye ba pare mooy sab'ul masaani mooy juróom-ñaari ni mu aussi euh, ni mu defee ay tanazzulaat maanaam ay wàccuwaay bay wàcc maanaam ay descente yu mu def ci ci yeneen xeetu facette yi moo tax moom mooy page principal bi moom la ñu mooy master bi ah page principale euh, une existence bi existence yëpp nga xamante ne booy comme exemple bi ñu joxe woon soo amee benn logiciel boo bëgg a def wala benn. mbir mooy bëgg a coder dafa am benn page principal boo xam ne moom ngay njëkk ubbi après yeneen page yëpp loo ci coder da nga koy delloosi ci page principale boobu yeneen bi sallallahu alayhi mooy page principale bu yëpp univers bi maanaam akwaan nee na monde le cosmos cosmos yi moo tax moom mooy wàcc ci juróom-ñaari gis nga euh, wa safhatul akwaani qul mutanazzilat fii sab'atin hiya ahruful moom mooy ci juróom-ñaar yi nga xam ne ñoom ñooy xaraf yi nag mooy facette yeneen juróom-ñaari page yi nga xamante ne ñooy page u alfurqaan moo tax alquran suy wax léeg-léeg day feeñee ay waxam day wax solo maanaam euh, facette yi benn bu ci nekk ak li muy wax solo ban ban ban ci ban page lañ nekk muy juróom-ñaari page yooyu nga xamante ne ñoom ñooy alquran alfurqaan mais sauf que facette bi gën a euh, apparent mooy xadaraat bi nga xam ne mooy rahmaan ya dinañ ci ñëw léegi mooy fi muy waxee ar-rahman après allama al-quran xalaqal insaan allamahul bayaan yépp ci ar lañ ko voilà mooy facette bi gën a apparente moo tax al-quran bi ñuy liir daf ci am maanaam côté charia bi mooy côté bi gën a apparente mais aussi mooy côté bi nga xamante ne de fil en aiguille moo lay yóbbu ci côté yi gën a nëbbatu voilà mooy côté bi gën a le feeñ mais mooy mooy aussi bi nga xam ne boo ci jàppul doo dem ci bi gën a lëpp làqatu voilà noonu ngay topp parce que parce que ci ci biti la nga nga tàmbalee loolu daañu ci ñëw ne lool nag foofu la ñuy tàmbalee yaakaar naa jotaay bi waxu mm, maanaam euh, xasida bi ni mu tudd mooy ruuxul maani fii sab'ati ahrufil qur'aan mooy ruuxu maanaa ak di leeral gi nga xamante ne moom mooy aju ci di ci di ci di wax ci mbiru ki nga xam ne sallallahu alayhi wasallam mooy ju moom ci boppam mu incarné juróom-ñaari facetu alquran yi wala juróom-ñaari xarafu alquran yi dégg nga kon léegi ci juróom-ñaar yooyu wàccuwaay bi nan la demee léegi ci lu mel noonu ci lañ jëm nii min markazin huwa hadratun ahadiyatun itlaaqu wahdatihi bila nukraani min za tanazzala thaniyan fi wahidi yati ismi dhil ijlaali wal ihsaani wa fi fi hadhihi kullu sifaati tamayyazat wa tajammaat bir ruuhi fil imkaani summa allati fiha tawassaati allati min qabliha hiya xadratu lwaxdaani min za tanazzala rabi'an fi lxadrati lfardiyati lmusla abu lqurbaani wa kadaka fardaniyatun hiya xadratun lilbadri taaha almahbatu lfardaani ذا كله تحت الهوية بعد ذا سم بالألوهة يا أخ العرفان فيها تجلى الله جل جلاله والمصطفى في السر والإعلان ba mu jeex ba maanaa yooyu jeex kon mim markazin ci benn markaz markaz mooy centre névralgique mooy fi nga xam ne fi la lépp yi tàmbalee di dem ba pare lépp luy tourner autour de loolu lay wërbati ko mooy markazin ci markaz boobu huwa moom te mooy xadratun xadra bi ñuy tuddee ahadiyatun mooy xadratul ahadiya euh, boobu mooy mooy mooy ni mu njëkk a génnee ci page principale loolu normalement yàlla yàlla rek a ko jagoo yàlla rek a ko jagoo page xadara ahadiya googu mooy fi mu naan qul huwa allahu ahad maanaam dañuy wax ne la alquran léeg-léeg day wax ci benn ci xadaraat yooyu xadara bi borom bi subhaanahu tudd na ko fi mu naan qul huwa allahu ahad moo tax suuratul ixlaas nekk saar bu yéemi yéemi yéemi yéemi yéemi ne yàlla mooy ahad c'est-à-dire que mooy kenn di lenn li nga xamante ne mënefu koo taqale parce que euh, moo tax mu tekki ne allahu samadu yàlla mooy as-samadu te as-samadu mooy ngënk bi nga xam ne euh, amul biir amul biti parce que kenn mënu koo taqale mëneful différencier dara ci ay mbiram mooy as-samadu mais day tekki tamit ki nga xamante ne moom la ñëpp soxla te soxlawul kenn soxlawul base bu muy déparé pour dara parce que moom ci boppam moom dafa doyloo boppam te ànd ak ne ñépp dañ koo soxla euh, loolu ahadiya googu mooy xadara boobu mooy bi nga xamante ne borom subhaanahu wa euh, dafa nekk kenn lenn moo tax foofu noonu euh, amul tur amul melo amul keneen amul leneen amul neneen amul naka amul fan circonstances yooyu yëpp dara mu ci euh, mbir yi foofu tàqalikoo wuñu et que yenent bi sallallahu rek la fa def tajal tajalli ndax jeex gi mu jeex ci yeneen ci borom bi subhaanahu wa képp ku bëgg a jeex ci nekk nekk borom subhaanahu wa ta'ala faaw nga jeex ci yenent bi sallallahu alayhi ci ngay amee ci ngay mënee dem ci loolu moo tax yàlla mooy ah, mooy ahadiye googu ci xadara boobu na yenent bi sallallahu alayhi wasallam nam fa feeñee mooy page principale bi ñu doon wax ci la jóge nag euh, itlaaqu daal di dem ci wax jooyalu wahdatihi aku euh, aku maanaam nekkam ci lenn mooy lan mooy union l'union union absolue maanaam dajaloo goo xamante ne lépp lenn la nga xamante ne foofu yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci hadratul wahda mooy wahdatul mutlaq mooy itlaaqu wahdatihi mooy wax wax wahdatul mutlaqa nga xamante ne yàlla moom yenente mooy lu l'union absolue voilà dafa dafa dafa dafa nekk koo xamante ne dafa dajeeg borom bi subhaanahu wa taala boobu moom mooy mooy xadaratu aw adna daa ñëw ci qaaba qawsayni fa kaana qaaba qawsayni aw adna voilà benn bi mooy mooy mooy mooy mooy mooy euh, mooy waxdati mooy ki nekk ci digg bi maanaam nga xamante ne mooy dajale xa moo foofu la union bi day nekkee nga xamante ne yàllay kese ak mbindeef yi feneen de l'autre côté yàlla bi nga xam ne nekk nekk kese la zaat rek la ndax yàlla sopp bi mu sopp yonent bi sallallahu alayhi moo tax mu amal ko ci zaatam nekkal ko mu nekk reflet wu ah, mu nekk seetu reflet wu nekk nekk borom subhanahu wa ta'ala loolu xadarat ahadiya la bu ñu jugee xadarat ahadiya googu yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekk euh, euh, dafa dem ci beneen xadara bi nga xamante ne ci lay nekkee mën a nekkee intermédiaire entre nekk nekk nekk entre yàlla mi lenn di kenn ak mbindeef yi mais mbindeef yi du da da ci xadara bi ci tegu bi tegu ci bii du nee mbindeef yi ñooy ñëw directement mais turu yàlla yeeg melo yi ñoo ñëw maanaam fi nga xamante ne parce que azzaatu parce que yàlla dafa am euh, selon moom moom yàlla ci ci ni muy feeñoo dafa am ñaari atte dafa am xuk al xukmu min haythul martaba ak al xukmu min zuhur àtte bi nga xam ne dañ koy àtte parce que moom martaba bi la foofu amul yàlla nekk-nekk rek la fa maanaam amul tu amul fa tur amul fa melo par exemple foofu mënuñu wax ne yee moo ne ci arach mënuñu fa tuddal yàlla ay euh, côté di maanaam ay ay ay ay direction mënuñu ko fa tuddal dara munuñu ko fa tuddal kaw suuf mënuñu ko fa tuddal dara mënuñu ko fa tuddal ay ay ay bët wala loxo wala leneen ak leneen mënuñu ko tuddal benn xatta melo yi meloom yi turam yi melo yi sax mënuñu ko tudd ndax amu fa sax tur ak melo ci xadara boobu mooy wax mooy côté martaba bi mais côté bi muy feeñoo bu dee ni muy feeñoo day feeñoo ci ne mooy ki yër ki yërëmaate moom mooy ki def lii moom tamit day feeñoo ci ne moo yemoo ci kaw arach et que yàlla loxo mi dafa dafa dafa dafa tàllalu par exemple foofu dañ ko fay mën a tuddal loxo par exemple julli euh, bu kenn tufli ci kanamam parce que yàlla moo nekk ci kanamam moo jàkkaarloog moom ak yu mel noonu maanaam loolu ci feeñuwaay la maanaam ni muy feeñoo la mais ni mu mel maanaam bu dee ci côté martaba rek maanaam foofu zaat bi moo fay dem. tegal lii zaat boobu nag nekk-nekk nga xam maanaam feeñuwaay boobu ci nekk-nekk borom subhaanahu wa ta'ala yonent bi sallallahu alayhi wasallam la ko defal ngir sopp gi mu ko sopp. moo tax martaba yonent bi sallallahu alayhi wasallam xaqiiqatan ñaar la mooy Abdullahi ak Habibullahi mooy jaamu yàlla bi ba pare mooy sopp moo tax euh, ñeneen ñi ci des ñëpp ci xadaratu sifaat la leen amal mooy yeneen yi ci des yëpp alayhi salaam y compris woo moo tax maam aadama noonu la génnee ci xadara turu yàlla yi ak melo yi euh, mais xadaratul waxdatul mutlaqa foofu tamit tour yeeg melo yi duñ fa duñ duñ fa tàqalikoo de mais mais nag mooy jonction bi mooy lieu bi nga xamante ne union totale bi foofu la amee ci diggante yàlla maanaam en tant que zaat ak ak yàlla ak en tant que ay feeñuwaayam ci ay turam ak ay melom jonction boobu foofu lay amee te foofu la Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam la ko feeñal martaba boobu nag martabaam la moom ak mboole ak ku ku mën a jeex ci moom ku jeexut ci moom bokku ci moo tax lii bi laa nukuraan yi ci lu amul lu ñu mën a diingat la min za waaye ci martaba bii nag tanazzala ci la wàccee saaniyan ñaareelu wàcc waaye xam na nag lu dox ci si diggante bi loolu euh, euh, insha allahu taala dañ ko leeral dafa wàcc ñaareelu wàcc waay mais fii waaxidiyatin nekk waaxidiya mooy xadaratul waaxidiya mooy mooy l'unicité absolue foofu wala l'unité absolue unité mooy lan mooy ne foofu nag Euh, foofu mooy xadaray ismi turu yi mboolem turu zil ijlaali boroomu màggal gi wal ihsaan ak rafetal maanaam foofu nag nga gis nag turu yàlla yi am nañ fa ba pare dañuy différencier wu maanaam yàlla day nekk en même temps ki nga xamante ne moom mooy alxaafid mooy yëkkatiwaate mais mooy nekk en même temps rafi' mooy mooy nekk en même temps mooy mooy mooy alxaafid mooy kiy wàccewaate mooy kiy yëkkatiwaate mooy almu'izz mooy kii nga xam ne moom mooy kiy joxe teraanga ak nooteel waaye mooy almuzil mooy ki toroxalaat kii toroxalaate dégg nga euh, mooy almaaneew mooy kiy xañe waaye mooy almu'ti mooy kiy joxe maanaam tur yàlla yi ci côté jalaal bi ak jamaal bi yëpp dañ fiy dajaloo maanaam tur yàlla yi li ñuy infini infini yëpp mbooleen tur yi ak seen multiplicité seen pluralité seen contradiction yi ñuy mën a dajale yëpp dañ dañuy dajaloo ci xadara boobu mooy ko xadaratul wax waaxidiyat maanaam nekk gi yàlla nekk kenn di lenn maanaam nekk kenn ki nga xam ne moo dajale lépp mooy mooy tout en un li ñu naan le tout en un mooy waaxid mooy waaxidiya xadara boobu la moo tax tur yàlla yëpp foofu lañ feeñee ñaari xadara yi nag mooy waaxidiya ak li ñu tuddee wahdatul mutlaqa non non waaxidiya ak li ñu tuddee ahadiya ñaari yooyu ñoom ñooy qaaba qawsayni maanaam ñoom ñooy ñaari distance ñaari arc yi yaa ngi dégg distance ñaari arc yi aw adnaa mooy wahdatul mutlaqa maanaam wala moom mu gën ko jege. yonent bi saa sam ni mu feeñee ci ñaar yëpp moo tax yonent bi saa sam la yàlla melal ne noonu la mu ne fa kaana moom dafa nekk kaaba kaw say nii ci ci diggante ñaari got yooyu maanaam ñaari distance ñaari arc yi wala mu ne aw adna wala mu gën ko jege mooy union totale bi union absolue bi. min fii loolu muy beneen beneen martaba muy deuxième kon dem nañ wàcc nañ ci beneen deuxième mooy ni muy ni muy différencier woo. mooy comme fi yàlla naan wax wal waaxidul qaxaar ah yàlla moom mooy ah voilà dangay ngay gis fu mu waxee day waaxit da ngay gis souvent da ciy teg qaxaar maanaam ngir noot gi mu noot mboolem ñu def parce que ñëpp dañoo nekk ci suuf autorité am tur yàlla yëpp tur melo yëpp ak melo yëpp dañ nekk ci suuf autorité wu te eh, eh, eh, waaxidiya boobu moo tax nga gis na azizul ghaffar ak waaxidul qaxaar ñoom ñaar ah saar yi ñëw presque ñooy ñooy bokk fi ñu Euh, fii haadihi moo tax ci xadara bi kullu sifaati mboolem melo yàlla yi tamayyazat dañoo ràññeeku dañoo setteeku benn bu ci nekk day mën a différencier wu ak beneen bi moo tax alquran ba alquran rek da ngay gis muy tudd turu yàlla yu bari ak ay meloom ci xadara waaxidiya googu wata jammaat waaye dañoo dajaloo bir ruuxi ci mi mu ngi amee ci ak ruuxu fil imkaani ci nekkteef gi maanaam ci li jàppande maanaam possibilité wu dafa am monde bu ñu tuddee xa xadara bu ñu tuddee xadaratul imkaan ah maanaam mooy monde bi nga xam ne xadara bi nga xam ne lu possible fa la amee ndax dafa am tamit xadaratul adam xadara bi nga xamante ne mooy xadara bi nga xam ne adam la maanaam neen la amul néant inexistant ba pare nekk loo xamante ne xadar dañ koy def xadaratul xaal mooy xadara bi nga xam ne impossibilité moo fa am maanaam lu foofu lay lépp lu possible rek foofu la ko yàlla dugal ci xadara boobu man da possible loolu nag du feeñ mukk parce que yàlla moo dogal ne possible lul su sooboon yàlla nag da koy dugal ci beneen xadara mais yàlla moo dogal ne possible mu def ko foofu voilà mu am xadaratu im al imkaan mooy li possible le contingent possible probable voilà dafa possible dafa mën a ne bu ñuy feeñ nag ci turu yàlla yeeg melo yi parce que lu ne ci turu yàlla ak meloom lay feeñee foofu lañu dajaloo ci ruux yenent bi sallallahu alayhi wasallam lañu dajaloo voilà moo ne wa kadhalika moo tax alquran bi mu tuddee ko jëmmi ruux bi mu ne wa kadhalika awhaynaa ilayka am min amrina naka noonu noonu lañu la wax yoo ruux bi nga xam ne ci suñu aalamul amr la jóge yàlla moo koy dogal commandement bu yàlla def la moo dogal loolu ndax ci la lépp dajale lépp lu possible rek ci la ko dajale mu nekk leer te ruux boobu mooy jëm yonent bi sallallahu alayhi mooy ar ruuxul azam mooy ruux bu mag bi nga xam ne mboolem ruux yi ci moom lañ génnee wu mbir yëpp ak esprit wu jëmm yëpp ci ruux yonent bi lañ génnee sallallahu alayhi wasallam summa topp nag euh, loolu mooy ñetteel bi allati xadara bi nga xam ne fii haa ci moom tawassaat ci la gën a yaatoo nag ci la gën a préciser woo mais gën a yaatoo moom ci la yaatoo lan allati xadara bi nga xam ne min qabliha moo ko jiitu woon maanaam xadaratul waahidiyya gi foofu la gën a yaatoo di gën a maanaam feeñe foofu moom mooy xadaratul wahdaani mooy xadaratul wahdaaniyya foofu nag tur yàlla yi dañ gën a jël ay effet dañ gën a jël ay forme dañ gën a jël ay melo mooy xadaratul wahdaaniyya mooy Euh, mooy mooy unité absolue la maanaam dafa dafa gën a màgg gën a gën a rëy gën a yaatu min za ci xadara boobu tamit tanazzala dafa wàccaat moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam an muy ñeenteelu yoon fil xadaratil fardiya ci xadara bi ñu tuddee al fardiya mooy càppaacul yi singularité waaw waaw singularité foofu nag al musla bay nga xam ne mooy bi gën a la abul qurbaani moom mi nga xam ne mooy baayu mboolem xeetu jëf yu baax yi ñuy jege ñu yàlla maanaam mooy ki ko dajale di ko produire mboolem jëf yu baax yi ñuy def ngir jege yàlla rek ci yeneen bi la jóge sallallahu alayhi wasallam te moo tax dangay gis alquran ci la mboolem jikko yu baax yi ne mboolem jëf yu baax yi ci la jóge fi mu tollu amul benn jikko ju baax booy xool lu dul di ko gis ci biir alquran amul benn xeetu waxin wu rafet te mi booy gis loolu di nga ko gis ci biir alquran alquran moo dajale lépp mais alquran mooy jëm yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam euh, moo tax yenn façon am singularité boobu ci ni mu feeñoo noonu moo tax jikko yu baax yëpp ak melo yu baax yëpp yenn façon daf ci am singularité maanaam kenn la ci. mais ñi ci des ñëpp noonu la ñuy ñëwee maanaam ci seen si euh, euh, lenn lu ci nekk tamit borom bi subhaanahu wa ta'ala ci xadara boobu daf ko def mu nekk lu singulier loolu moo tax képp kenn ci ñun ak lépp lenn kenn ci ñun dafa singulier benn benn kenn lenn la kenn moo tax singularité boobu yàlla daf koo def ci lépp moo tax loolu moo tax ndax loolu moo tax moo tax mu gën a yaatu foofu waaw xadara bu nekk dañuy gis dafay gën a yaatu moo foofu nag la xadara turu moo tax yàlla alwaasi'a foofu la ko feeñoo mooy yàlla mooy mooy mooy alwaasi'a mooy ki yaatu ki loolu moom moo tax dara manta am ba pare amaat parce que yàlla dafa yaatu ni mu yërëmee dafa yaatu xam-xamam dafa yaatu dafa yaatu euh, euh, euh, maanaam mbindeefam yi lépp daa yaatu moo tax lépp day continuer di gën di yaatu wakazaaka naka noonu nag maanaam boo jee génnee ci fardiya gi da ngay dugg fardaniyatul euh, mooy singularité absolue maanaam fële fardiya la mooy lenn lu ci nekk dafa singulier mais yeneen bi sallallahu alayhi wasallam dafa am beneen singularité bu gën a absolue waaw wala ba bu njëkk bi mooy bu gën a absolue bi ci des mooy singularité bi nga xam ne lenn lu ci nekk dafa am singular dafa am foofu hiya loolu nag xadaratun mooy xadara bi nga xam ne lil badri ñeel na weer wu mat wi te taaha mooy yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne mooy taaha bi ñu wàccee ci moom alquran taaha ma anzalna alayka alquran li tashqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilan man xalqa wa samawati ula moom mi nga xam ne almahbatu moom mooy wàccuwaay mooy réceptacle mooy al mahbat mooy fi nga xam ne moom la foofu la bu mbir yi wàcc moom moo koy taawu alfardaan yi nga xam ne mooy lenn la kenn ki maanaam absu singularité absolue ko képp koo xam ne dafa am singularité absolue rek xamal ne ci tànk yeneen bi la teg la tegu sallallahu alayhi wasallam ku teguwul ci tànk yeneen bi sallallahu alayhi doo mën a am singularité absolue boobu fardaan yi li ñu naan fardaan yi doo ko am mais za li ñu tudd kulluhu lépp nag taxta dafa nekk ci ron lu ñu tuddee alhuwiyatu parce que en fait ahadiya moom bu ahadiya yi bu ñu amee euh, après ci saa si dafa am wax wahdatul mutlaqa mais wahdatul mutlaqa boobu mooy union absolue boobu ci digganteem ak wahidiya dafa am lu ñu tuddee huwiyatu maanaam ahadia moom mooy baatinu mooy moo ëmb parce que en fait affaire bi cascade la ni muy feeñoo maanaam day wàcc ci biir xadara pour lii possible mu wàcc ci beneen xadara pour leneen possible mu wàcc ci beneen xadara pour leneen possible maanaam cascade la quoi du du ay mbir yu wuute après yëpp daje ci benn kese déedéet ay cascade la day wàcc dañuy voilà maanaam bii day am après boobu mën a wàcc ci leneen ngir boobu ngir lii mën a feeñ. Euh, moo tax benn bu ci nekk mooy baatinu moroom xadaram bi ci des moo tax ahadiya moom mooy baatinu lan wahdatul mutlaqa bi mooy union absolue bi foofu euh, mais boobu huwiya mooy baat moom mooy mooy baat mais wax wahdatul mutlaqa mooy baatinu huwiya bi huwiya mooy ipséité mooy li ñu daan ipséité mooy l'identité totale bi nga xamante ne yàlla buñ naan moomu yàlla ak ko jug moom voilà maanaam ne ci ipso la ipsi ci ipsu lañ doon wax maanaam mbir mi ci jëmmi boppam ba pare ñu yokk ci suffixe boobu ité pour mën différent pour mën a melal maanaam mën koo melale mën koo taxawal maanaam yàlla koj gi mu nekk moom maanaam mooy ndax lu ko wute rek xadara bi ci tegu ndax xadara bi ci tegu inniya la maanaam mooy baat moo tax huwiya mooy baatinu inniya inniya mooy kojug man c'est-à-dire que lu leen wutale mooy huwiya foofu yàlla maanaam euh, Euh, euh, yàlla dafa nekk mystère total alors que ci inniya yàlla dafa nekk maanaam bu boobaa nag xeetu xadara la boo xam présence daf ciy am mooy man ko jóg man foofu nag ci la waaxidiya doog a duggee mais yii yëpp moo tax dañoo nekk ci ronu huwiya bu ñu naan yàlla mooy huwa moo tax boo gisee huwa moo tax xul mu ne huwa mu ne in allahu daane ahad parce baatu huwa voilà foofu la njëg njëg ñëwee walla wala huwa allahu alladhi laa ilaha illa huwa moom mooy allah maanaam waaw la yàlla moomu nga xam ne mooy huwa huwa bu njëkk bi mooy ne yàlla moom la dafa làqu carrément kenn xamu ko mooy huwa googu mystère total mooy allahu après moom mooy xadaratul uluhiyya moom moo ñëw ci ginnaaw bi voilà moo tax badaza ginnaaw loolu sim mandargaal ne beneen xadara ba mu wàcc mooy bil uluhati mooy xadaratul uluhiyya xadaratul uluhiyya la mooy lan euh, ndax uluhiyya uluha li leen wute mooy uluha mooy baatinu uluhiyya rek uluhiyya mooy la fait yàlla nekk ku yelloo moom ñu jaamu ko foofu la nga gis fii yëpp ay tur yàlla ay meloom ñoo doon feeñ mais fii nag le fait yàlla nag nekk ki nga xamante ne moom dafa yelloo dëgg-dëgg ñu jaamu ko par essence et que mbindeef yi dañoo soxla jaamu ko mais moom soxlawul ñu jaamu ko mbindeef yee koo soxlaa jaamu mais moom soxlawul ñu jaamu mais xadaratul uluhiyya gi baatin mooy uluha gi mais xadaratul uluhiyya lañ bëggoon a wax fii loolu way wee tax ñu yam ci baatinam kon Euh, yaa axal irfaani yow mi nga xam ne yow yaay mbokkal xam-xam yu nitu yàlla yu sew yi parce que loolu euh, dafa laaj irfaan moom li ñu la tuddee irfaan loolu lañ naan irfaan moom gars yi bon lii moom irfaan la na mbokk baal yi ah. <laughs> voilà mooy xam ay euh, mooy xam xam yooyu mais yow mi nga xam ne nag ci mbir maanaam mbir moomu ñi ci am ak ndëggu tànk seen mbokk nga yow mën nga màndargaal ne xadara boobu moom mooy xadaratul uluhiyya euh, lii lii moo tax fii ci xadara boobu nag ta tajallaa ci la feeñuwee allah bur yàlla jalla jalaaluhu màgg na ak màggaay goo ëpp ëpp na xelu mbindeef yi moom yàlla foofu la feeñoo wal Moustapha ak ka yàlla belli tànn ko ci biir mbindeef yi fi sirri ci lu nëbb wal i'laani ak ci lu feeñ moo tax à de moment boobu dañuy xam yàlla maanaam moo tax allahu moo tax yàlla turu moo tax ñu naan yàlla bi gën a mag parce que foofu la allah feeñee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam tamit feeñ fa ak yàlla maanaam ngir ne yàlla da koo feeñal ci xadara boobu moo tax yi ci kaw yépp léeg-léeg dañuy wax huwiya gi fekk yi ci kaw yëpp lañ ci jublu maanaam yeneen xadara yëpp lañ ci jublu li ñu laqatu rek ci biir mais huwiya gi léeg-léeg dañ koy wax ngir wax ko moo tax ñu naan yii yëpp daf na tax taxikatal huwiya dañoo nekk ci ronu taxtal huwiya dañoo nekk ci suufu huwiya mais parce que moo tax ñuy wax huwa ak allahu wala boog ngay gis moom borom subhanahu wa ta'ala buy melal yenn saa sam danaan abduhu maanaam abduha boobu hu te mooy huwiya gi mooy le mystère absolu parce que yii ñuy tudd yëpp. ba fii ni yëpp ay mystère absolu la ah. ay mystère absolu la fii rek moom moo commencé am lu ñu mën a xel xel di ko daj te du aju rek ci nit ki yëpp xam maanaam àgg ci fu mu ko yëgi xam ko comprendre maanaam bu dul li bu dul loolu rek parce que yii ci kaw yëpp en réalité en toute vérité nit ki daanaka du ko mën a expliquer bu baax lam ci mën a wax day day day day day tuuti faaw nit ki ci jëmmi boppam bu dugg ci biir ba jeex ci moom ci boppam après mooy comprendre mbir mi te bu ko comprendre pour mu mën ko transmettre c'est extrêmement difficile c'est extrêmement difficile parce que euh, terme yi mu laaj moom la moom moo xaw a jafe mi ngi mel ni benn gone euh, exemple bi ñu faral joxe gone goo xamante ne mu ngi dëkk mu ngi dëkk disons Thiarène maanaam fa la gane àdduna dem am deux ans trois ans ci benn guddi nga jël nga jël nga yóbbu ko Ndakaaru jëlal ko avion wàcc ko Paris mu visiter Paris nga tourner ko dëkk bi yépp ba pare delloowaat ko ci ci ci fajar bi nga dugalaat ko avion mu dellu caareen ba pare mu war a décrire li mu gis mbokku caareen yi ñi nga xamante ne ñoom foofu li ñuy li ñu gis rek mooy loola maanaam gis nga ni muy amee problème mu expliquer ko parce que dafa am dafa am ay barrières yu bari déjà xale la. terme yi maanaam terme pour mën a expliquer ni li ma gis lii la mel lii la lii la dafay jafe boole kook la mu gis c'était maanaam amul lu ko nuru ci environnement bi mu nekk pour mën ko expliquer environnement bi mu nekk pour mën koo expliquer amul lu ko fa nuru maanaam mu am ñaari barrières yu mu am yoo xamante ne mooy problème am ci lañuy ñuy xamee ne bi sallallahu alayhi maanaam vraiment mënuñu koo xam ko c'est bon ñu résoudre résoudre wu ci ne yenent bi moom sincèrement non mais vraiment mënuñu ko xam te ku dul yàlla xam ko ànd ak ne borom bi subhaanahu wa ta'ala moo ko feeñal ci lii yëpp moo tax borom bi buy wax abduhu lay wax maanaam pour signifier mystère bi mu nekke jaamam jaamu gaa gi huwa wala mooy te muy muy jox muy muy junj ba tey aynu haa moomu wala bu ne abdullah jaamu yàlla bi allah te allah xam nañ ko maanaam ñun moom bu ñu waxee allah ñu bare bare léegi nañ naa ah, d'accord léegi ñu ngi commencé génn maanaam ñu yàlla la ñuy wax te même loolu pour nit ki définir ko c'est difficile parce que yàlla moomu euh, doo ko xam maanaam fi mu toll kenn mënu laa wax ne xam naa yàlla naka noonu kenn mënu laa wax ni réere naa ko ci diggante boobu la ñu ne nag mais nag plus ngay gën di xuus nag da gën di am ay affaire bi aiguisé wu ngay gën di comprendre di sew sew yi di gën a génn ngay gën a xam yàlla këy ñeneen ñi turu yàlla yi ak melo yi moo tax ci à travers turu yàlla yi ak melo yi la ñuy xamee yàlla mais yàlla par nekk nekkam kenn du ko xam à moins que nga jeex ci yenn ci bi sallallahu alayhi wasallam jeex ci moom sa ruux nga nga koy témoigner maanaam mushahada bi maanaam contemplation bi par ruux nga koy defe te loolu loo xam ne ruux a koy def làmmiñ du ko mën a tudd hatta xel du ko mën a jàpp moo tax haaul huwiyati googu haa boobu nga xam ne mooy haaul huwiyati mooy la fait que yàlla di melal yenn saa sam ci huu boobu abdu et cetera nga xam ne moog yàlla kenn la gis nga euh, union totale boobu union absolue boobu borom subhaanahu wa ta'aala léeg-léeg mu melal ko mais yooyu yëpp dañ koy tuddee hadratul huwiyya mais même bu fekkee ne ci biir am nañ ay différence Euh, léeg-léeg borom subhaanahu wa ta'ala melal ko ci bu jëlee benn damir mooy pronom personnel melale ko yàlla ba ak yonent bi sallallahu alayhi comme fi mu naan euh, fa aminu billahi wa rasulihi no huwa euh, naka la ko huwa alladhi arsala rasulahu bil bi nekk ci sourate Fath fi mu naan li tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu in voilà inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran waaw bi tu'minu billahi wa rasulihi am na wa rasulihi waaw ngir ngeen gëm yàlla mais ak ndawam bi sallallahu alayhi ba pare watu asiruhu ngeen jàppale ko màggal ko watu waqiruhu ngeen wekk ko watu sabbihuhu ngeen sàbbaal ko bukratan wa asila suba ngoon te pourtant maanaam benn damir la indi maanaam pronom personnel bi yëpp hu te yàlla ak yenente bi la ko boole sallallahu yàlla ak yenente bi la ko boole comme tey fare fi muy waxee wallahu ahaqqu an yurduhu in kaanu mu'minin wallahu yàlla wa rasuluhu ak yenentaan bi ahaqqu ñoo gën a yeey normalement an yurduhu maa la maanaam ngeen kontaan loo leen ñoom ñaar waaye an yurduhu la wax mu nekk benn kese ngir ngeen kontaanloo ko moom maanaam ne kontaanloo bi ngay kontaanloo jëmmi kontaanloo bi ngay kontaanloo yeneen bi saa sal mooy jëmmi kontaanloo bi ngay kontaanloo yàlla ngir ne ñoom ñaar ñoo bokk xadara wuye boobu mooy ipséité totale bi la moo fa am union absolue loolu moo tax yeneen bi nekk jëmmi alxuraan sallallahu alayhi wa sallam mais loolu Euh, alxuraan dina koy exprimer mais c'est difficile nit ki mën a dem maanaam di comprendre dëgg-dëgg loolu lan la. moo tax xaa boobu di huwiya bi xaa boobu di junj huwiya gi laylatan ci guddi maanaam ngir ngir wane ne euh, dafa làqatu gisoo leen yeneen bi sallallahu alayhi wasallam suura 92 mooy Muhammad mooy suuratul layl saar bi wax ci guddi gi wal layli iza yaxsha guddi gi mu muuree lépp mooy mystère total après nag mu ne wan na xaari yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy guddi gi nga xamante ne moo làqatu carrément muur lépp mais lu am nga lépp en même mais mooy wan na xaari mooy bëccëg gi tamit iza tajalla bu feeñee ci mboolem tur yàlla yeeg melo yi feeñu manifestation yi muy def tajalla ah moo tax ci guddi googu la huwa yëg mutawallidan nekk aji jur waawal wujudi waaw bi nga xam ne mooy waaw nekk teef gi moo tax huwa moo tax ci cosaan hu la woon comme Allah aussi ci cosaan boobu la woon mais dafa dafa jur haa gi moo jur waaw bi moo tax ñu naan huwa ndax xam nga haa boo ko jëlee ni ñu koy bind gis nga ni ñu bindee haa après dafa am lan boo ko boo ko tuddee dafa am alif ha alif bi dafa génnee ci waaw bi maanaam comme ha bi cinq la alif bi di un muy six moo tax mu jur waaw ah mu jur waaw gi waaw googu nag mooy waawul wujudi looloo différencier entre waa waaxidu ak ahad xadaratu ahadiyya ak xadaratu waahidiyya lii rek lañ différencier ahad moo yàlla mooy kenn la moom rek am mbindeef amagul te lii tax mbindeef di am te mooy tur yàlla yeeg meloom yi amul ci xadara boobu waaw gi nag moo dajale yeneen moo dajale turu yàlla yeeg meloom yëpp moo mooy waaxit moo tax waaxit mooy moom 19 la waaxit mooy wujud l'existence tamit 19 bi la da waaw gi moo ko génne moo tax waaw haa ul huwiyati fii laylatin wala boog laylatan mutawallidan moo jur waawal wujudi waaw existence boobu moo tax ñu naan huwa mu dajale kon xadara yi moo tax huwa yéti moo tax ñu wax ne lii yëpp xadara yi ñu doon tudd ci kaw balaa balaa uluhiyya yépp ci ronu huwiya lañ ne maanaam yëpp dañ leen di tënk ci biir huwiya parce que dañoo làqatu ñoom ñëpp ci biir haa gi ak waaw gi tur yàlla yeeg melo yi mais ak ak haa bi nga xam ne moo muy indiquer lan absoluité wu ci mystère bi mu nekk mystère ah ajal neel waawaw li moo am de li am sax mooy huma gis nga ñoom ñi waawaa ñaari waaw lañ bu la neexee nga ne haa bi moom nga da bastu muy waaw ak beneen waaw muy waaw bu la neexee nga ne waaw parce que moo tax waaw dañ koy waaw moo tax waaw dafa am particularité mooy seul xaraf bi nga xamante ne alif moo ne ci diggante bi ba pare ay waaw waaw nekk maanaam ba pare même même xaraf bi nekk nekk de part et maanaam waaw bu ñu koy bind dañuy bind waaw ak alif maanaam ñetti xaraf la yu mel noonu xaraf yu ñetti xaraf la yu mel noonu te yéeme te dajale presque existence bi yëpp seen li ñu man mooy waaw ak nuun ak niim ñoom ñaar waaw alif bi moo nekk ci diggante bi mais ñaari waaw yu wër ko miim miim miim yaa gi moo nekk ci diggante bi ñaari miim yi wër ko nuun waaw gee nekk ci diggante bi ñaari nuun yi wër ko ah euh, ñoom ñaar ñaari waaw lañ lu lu ñu junj foofu lu ñuy junj foofu mooy existence bi ni mu ñëwee ci ñaar ci waaw boobu la amee te waaw boobu moo xam ne mooy waaw mooy bastu bi mooy 616 bi salaatul fatiha mooy allama aadama asmaa kullaha yàlla xamal la maam adama mboolem tur yi turu mboolem nekkati fi moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni mu nekkee jëmmi salaatul fatiha la xaqatul muhammadiyya ba mu formé woo ba pare en réalité loolu mooy salaatul fatiha ak cinq formes yi mu yor cinq versets yi mu yor faatihi limaa ughliqa xaatimi limaa sabaqa naasiril haqqi bil haqqi haadi ilaa siraatikal mustaqiim waaw alaa bi haqqi dama daaram ak muhammadiyya gi gi dajale lépp juróomi forme yooyu ñoo ëmb univers bi te xam nga xaala juróomi forme juróom xaala et benn waaw bi waaw waaw bu njëkk bi en fait waaw bi nekk ci quddus la yàlla sell gi mu sell te dara takku ko waaw boobu la moo njëkk a feeñ alif bi mooy barsax bi mooy le fait que mooy voilà mooy barsax moo nox mooy maanaam moo dajale ci li nga xam ne moom dafa absolu ci mystère ak li nga xamante ne moom mooy exister beneen waaw bi mooy wujudi moo tax ne la la ñaari waaw la ñaari réalité moo tax bu alif bi tëbee ñaari waaw yi dañuy daje waaw ak waaw te waaw waaw waaw waaw waaw la boo leen tegalee nii nga bind ci suuf chiffre yi ñu tolloo lan la 66 te mooy Allah te soo leen boolee nga am 12 te 12 bi xam ngeen lan la mooy baa bi baa bi ñu doon wax te moo dajale affaire yi mooy baa ak alif noonu la ko bindee baa ak alif baa bi mooy deux bi alif bi muy un bi mooy douze muy ñetti xadara bi euh, muy witr yeegi witr yàlla dafa witar te dafa sopp witar càppaaculi la te daa bëgg lu càppaaculi wala lu tóolul maanaam mëneefu koo xar ñaar yàlla mëneefu koo xar ñaar moo tax dafa bëgg lu ñu mënta xar moo tax yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam huwa moom yonent bi ci xa xàqatu Muhammad yi formé wu na nag léegi léegi nag xàqatu Muhammad yi formé wu na carrément ci yi ñëw yi nii ba mat na nag moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag huwa moom yonent bi rahmatullahi mooy yërmandeeg yàlla allati bi nga xam ne sabaxat dafa jiitu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag mooy yërmandeeg yàlla bi nga xam ne moo jiitu lépp tajallat te feeñee na bil asaami ci tur yàlla yépp waa waasi al maydaan mooy kii yaatu yi euh, maydaan mooy mooy ak tool maanaam mooy euh, mooy dominium euh, champ tool maanaam voilà ya dafa yaatu maanaam fi muy feeñe moo tax fii xaar ci xadara bii ñuy mujj wax nag maanaam bi mu jógee ci uluhiyya gi léegi mu wàcc ci beneen xadara bi ci xadara boobu te wa te kawanat ci la nekkee ci la formé woo al umuru mboolem mbir yi jami'ihum mboolem seen jami'uhum wata nasharat teel gi la tasaaroowee ci la lépp tasaaroowee nag hiya moo tax xadara yi mooy xadaratu rahmaan mooy xadara turu yàlla bi ñu wax ar-rahmaan mooy rahmaan yeegi moo tax bi mu nee bismillaahi mu teg ci ar-rahmaan waaw moo tax moo tax rahmaan yeeg fii nag mooy juróom-ñaareel bi xadara yi juróom-ñaareel mooy xadara rahmaan yeeg moo tax alxuraan côté facette bi gi moo tax mu wàccee ko ci turu boobu ar mooy ar-rahmaan allama al-qur'aan ci la jàngale al-qur'aan xalaqal insaan ci la bindee doomu aadama tamit nit mu feeñ allamahul bayaan ci la ko jàngalee wax ju leer mboolem yeneen la wax yi muy wax wax ju leer maanaam forme euh, bii ni mu nekkee ne benn feeñuwaay la ci feeñuwaay yi te moom mooy xadaratu rahmaan bi génnee moo tax na naan euh, euh, xaamim tanzilun minar rahmaanir rahiim ay saar la boo xam ne alquran mi ngi nii dafa wàccee ci ki nga xam ne mooy arrahman mais arrahim tamit maanaam mooy yërmande googu après mu doog indi kitaabul fussilat ayatuhu téere la boo xam ne dañ ko dañoo faral fàcce dañoo faral fàcce aaya yi ci ne mais buñ ko bàyyi woon ci ni muy codé woo ci yeneen xadara yi mais bu ñëwee nii gars yi duñ comprendre dara mais dara lañ dul comprendre ba mu des xawaas yi xawaas xawaas yi te bu boobaa njariñ gi mu doon fi doot ko fi wécc te loolu yëpp en fait moo tax jëm en fait jëmm jëmm yi yeneen bi la ci boppam sallallahu alayhi wasallam daañ ñëw nag ci léegi kon lan moo tax jàng alxuraan yi bu ñuy jàng alxuraan am yeneen jàngi yu wuute ànd ak ne lépp benn la sirrul wujudi moom mooy secret nekk te fi alxuraan mooy secret mbindee fi te yenent bi la sallallahu alayhi mooy secret mindeef yi moo tax yàlla bi muy codé bi muy defar mindeef yi mindeef yi bi ñu leen di amal ko ah lan waaw waaw waaw waaw wax naa ko kay mooy ci la tasaaroo watanasharat ci la tasaaroowee ci la lépp tasaaroowee loolu yow mooy xadaratul rahmaan sirrul wujudi mooy secret moo dem nekkee war ruuxu mooy ruuxu existence bi tamit alquran nekkul rek téere bii ñuy jàng nii mais en même temps mooy code code wu bi existence bi et en même temps mooy esprit wu univers en même temps imagine nga yow xéewal gi la yàlla defal ngay jàng esprit wu univers bi maanaam yow en même temps nga nekk ci biir univers bi ba pare di tari univers bi yaa ngi gis nga gis ni la yàlla may ni mu rëy moom yow yaa ngi ci biir univers ba pare yaa ngi tari di réciter univers bi <laughs> ba pare nekk ci membre ba pare incarné ko parce que yàlla daf ko codifié ci yow tamit di ko codifié ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mu transmettre ko maam aadama ci ci ci zahir yow dafa ñëw ci yow loolu mais moo tax alquran dëgg-dëgg moo tax yàlla feeñu waayam ku bokkul ci xeet yent bi sallallahu alayhi wasallam sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam du mën déceler affaire boobu secret boobu du ko mën déceler maanaam du mën a tax du mën a nekk dëgg-dëgg ki nga xam ne day am xadar kii tajalli zaati boobu feeñu waayu nekk nekku yàlla du ko man lu tax parce que secret bi ko war a déceler te mooy alquran wàccagutoon te mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax nit ki suy tari alquran univers am moom moom univers am ak univers yi yàlla dëxañ ci moom yëpp dañuy commencer dañ dañuy synchroniser yëpp dañuy synchroniser mais aussi day synchroniser ak univers bi yépp existence bi yépp mboolem monde yi dañuy synchroniser ak tari alxuraanam bi muy tari alxuraan nga gis yeneen bi booy jàng alxuraan malaaka bi day jege gémmiñ gi di ko jege di ko jege di ko jege ah ba teg ko ci. te loolu nit ki mën nañ buy jàng alxuraan lu bari wala mu yàgg ci nii nii dégg dina yëg loolu da koy yëg day jege yëg ne am na lu nekk diggante biiram ak bitim am na benn leer gu gu gu gu benn genre canal leer buy buy daw. voilà muy transmettre mais di di ci univers bi yëpp moo tax moom ruuxu moo tax yàlla maanaam moo tax alxuraan boobu mooy secret existence nekk nekk gi mooy ruuxu existence bi esprit bi mutanazzilun di aju wàcc nag bil ilmi ñëwee jël forme xam-xam wal qur'aan ak alxuraan bii ñuy jàng bal li fi nekk wabayaane ak di leeral mboolem li nga xamante ne moom la ñuy wax comme moo tax te loolu ci xadaratu rahmaan la amee moo tax allamal qur'aan moom la moo xamale alqur'aan xalaqal insaan moo bind nit di doomu aadama allamahul bayaan moo ko xamal wax ju leer maanaam ak alqur'aan looloo tax alqur'aan lépp leer alqur'aan amul lu amul leer sauf que dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa en même temps maanaam ay mbir la yoo xamante ne dafa jafee dégg alqur'aan du du képp kenn mooy comprendre Euh, rouages yi ci nekk ci biir ci biti la ca la mais li ci zahir li ci ëpp ci nit ñi mën nañ ko comprendre buñ ne la xul wallaahu ahad jarul fii yàlla moom waxal ne kenn la loolu moom koo ko wax xam ne li nga bëgg a wax lan la même bu fekkente ne am na ay maanaa yu gën a xóot comme niñ ko gisee léegi mais buñ ne leen yàlla kenn la moom fi mu toll moom nga wax ko koo mën a wax ci biir nit ñi lu mu ñàkk ñàkk xel dana comprendre ne ah liñ ma bëgg a wax daal mooy yàlla am na te moom kenn la amul bokkaale loolu lañ ma bëgg a wax faydu duhuri moo tax alxuraan mooy bëbbu eh, jamono yi maanaam mboolem temps yi yépp eh, xéewal yi ciy jug yi déversé wu ci temps yi yépp di ci affluer yëpp mooy alxuraan te mooy jëm yenente bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam maanaam dañuy gis ne bu ñuy wax nii du ñu différencier entre alxuraan ñun bi ñuy jàng ni ak yeneen bi ci boppam de. ça parce que benn la en que côté bi ñuy waxee ñun mooy côté bi mu nekkee ruux. mawaddu moom mooy madda maanaam mooy mooy mooy matière première man matière lañ defaree mawaddu kulli xaqiiqatin bépp xaqiiqa xaqiiqa bu ne matière première bi mooy jëm yeneen bi sallallahu alayhi mooy alxuraan. wala tiifatin ak lépp luy sew sew mooy subtilité yëpp maanaan moom yeneen bi saa salaama di alquran mooy maanaa li kulli maana yi mboolem maanaa yi sens yi signification yi ah intellection yi yëpp yeneen bi saa salaam mooy sens bi mooy mooy signification mooy intellection maanaam moom moo too moom moo moo ëmb lépp mooy maanaa bi euh, à partir de fii nag ci la ñuy ñëwee ci xurufu muqatta'a yi. parce que ñoom waxoon naa la ne la ñoo symboliser alquran waaw waxoon naa la ko alquranul karim yëpp secret yi ci nekk maanaa yi ci nekk lépp mi ngi ci xarufu muqatta'i yaakaar naa euh, kiiwu daa'iratu ihaakat bi da gis ne day symboliser da koy da koy wane et que yeneen ci sallallahu alayhi wasallam euh, euh, mooy jëmmi tur yooyu moo tax nga gis borom xam-xam yi tafsir kat yi dañ naan léeg-léeg nga gis ñenn ñu ne non ay bu ñu naan alif lam mim wala alif lam ra ha mim xaaf saad xaaf ha kaaf ha saad et cetera yooyu yëpp ay xarafu kii la ay kiiwu alxuraan ay euh, lettre maanaam ay turu yàlla lañ ñenn ñu neen ay turu yeneen ci bi lañ sallallahu alayhi wasallam ñenn ñu naan ay turu alxuraan lañ en réalité dëgg lépp dëgg la parce que ya yàlla moo feeñoo ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te muy jëmmi alxuraan kàddoom te mooy kàddu yàlla tamit mooy alxuraan ci boppam. Euh, waxoon nañ la tamit ne la nitu yàlla yu mag yi nga xam ne dañoo jeex tàkk ci yonent bi sallallahu alayhi ba amatuñu benn once ci ñoom benn particule ci ñoom lu dul ne dafa jeex copie wu part ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf cee seey daf cee seey ñooñu nga xam ne dañu mujj nekk vraiment maanaam yonent bi sallallahu moom mooy seen baatin bi nga xam ne mooy gérer seen seen univers yëpp. dinañ tulleen tudd léegi insha allah nitu yàlla yooyu amuñu amuñu màndarga maanaam niveau boobu boo fa yeggee boo ko xosee ba yegg parce que ma xaama siddiq ya daanaka buñ ko xosee ba ba yegg rek nit ñi dootuñu amati màndarga parce que après ay jagle yàlla yi kese fa am te màndarga yi duñu gaaw a feeñ am na nag ñeneen ñoo xam ne danañ am yenn màndarga yi yenn yenn yi mais sinon dañuy naqaree gis mais ñii ma la tuddal léegi mooy ahlul qur'an mooy ñooñu la ñu tuddee ahlul qur'an ñooy nit alquran ñoom ñooy vrai nitu yàlla yi nag au vrai sens du terme nekk ci sommité yi sommité yi sommité yi sommité jusqu'à l'infini ci sommité absoluté totale ñoo ko am ñooñu mooy itlaq bu mat sëkk ñooñu nag te ñoo leen ñooy ah, mooy ñoom ñooy ahlul mahabbatu xaalisa maanaam mahabba ak mahbubiyya surtout mahbubiyya maanaam yàlla sopp gi mu leen sopp dafa dafa dafa maanaam dafa anci ngir nekk gi ñu nekk ci yonent bi sallallahu jeex ci moom takk ñooñu amuñu màndarga bu leer amuñu ko maanaam boo leen di mën a xàmmee nga xam te ne boo gisee ne ah léegi gis naa ndekete sàmba ci ñoom la non loolu amuñu <coughs> parce que niveau bi ñu nekk leneen existé pour lu dul yàlla mais am na benn màndarga keese wala ñaar ñaar yoo xamante ne euh, yooyu peut-être ay indice lañu mooy jeex gi ñuy jeex ci sunna yenente sallallahu alayhi wa sallam waaw mooy comme ni ñu ko waxee ci beneen xasida bi faydul hubbi wal hayaman ah fi madhi haykalil qur'an wa qur'anun lahu xuluqun azimun ah wa sunnatuhu xaw xawat xuluqal humami yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy alquran mooy jikkoom ju mat sëkk mooy lii ñu wax léegi nii moom la ñuy wax ba léegi waaye sunna yenent bi sallallahu alayhi moo dajale jikko yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom yitt yu kawe yi te mat voilà ñooñu la mais bu dee am na beneen màndarga te peut ko boobu mu gën a flagrant tuuti mooy le fait ñu am maîtrise ba pare takkoo attaché wu ci xaraf yi nga xam ne ñooy fa wàcc suwar yi ñooy fa ñooy xarufu nuuraani yi xaraf yi nga xam ne ñooy xarafu leer yi ci alquran ay alif lam mim alif lam ra ha mim nga xamante ne daanaka Euh, dañ ci takkoo dañuy takkoo ci loolu ba pare am ci ubbeeku gu xóot gu leer parce que ñoom ñoo mën a ñoom rek ñoo yegg fu ñu mën a amee fu ñu mën a déceler maanaawu saar yooyu maanaawu aay yooyu xaraf yooyu parce que xaraf yooyu ñoom ñooy vrai secret alquran ñoom ci seen bopp ñooy jëmmi yeneen ci bi sallallahu alayhi wasallam ñooy delloo ci nekk nekk borom bi subhaanahu wa taala ñoo ko exprimer comme ñu ko waxee woon ci jotaay bi weesu yaasiinu taaha saadu suuratu xadrati alxadaraati man baaw aalami alfawqaani wanshaqa dal qamaru almuniiru mukattamun fa afaadat alanwaaru kulla makaani qaafun wa bil ufuqi almubiini ra'aahu summa matafajjarat min qalbihi albahraani waaw ba mu jeex hee hee yaasiin mooy yenente bi saa salaam mooy taaxaa yaasiin ak taaxaa euh, en réalité ñaari tur yooyu soo leen boolee ñooy ruuxu ñoo melale ruuxu yenent bi sallallahu alayhi wasallam ba pare ñoo melale alquran ci facetam yi ci ni mu nekkee euh, xol xolu lépp maanaam univers bi dafa am lu ñu tuddee lu ñu tuddee xalbul kaw ni xoolu univers bi wala ñu ko qalbul qur'aan xoolu alqur'aan ñaari tur boobu yaasiin moo ko melale yaasiin moo tax àdduna bi yàlla bindee lépp te xam nga yaasiin euh, ba moom boo ko bastoo moom boo ko tàllalee da lay jox 371 mooy salaamu salaam moo tax yaasin sax xolam mooy salaamu salaamun qawlan min rabbir rahim saar bi euh, mais sala moo tax yàlla àdduna bi yëpp mu bind ko ci mucc lépp mucc lépp mucc ayib salaam mooy juste salaama turu yàlla boobu te moom moo tax euh, tajalli salaama googu comme niñ ko waxee ci maari ji feeñu yàlla turu mucc googu ak lépp tegu ci jàmm maanaam moo tax ba amul lenn loo xamante ne dafa jaxasoo ak morom mi xatta ñaari atome ba ci biir benn atom sax li nekk ci biir amul dara lu jaxasoo ak morom tout est di tout se différencie de l'autre ba pare ànd ak mucc maanaam mbir yi gën a garaaw dañuy côtoyante di jegewantoo te duñ jaxasoo abadan parce que yàlla moom moo bindee noonu univers bi parce que kodu yaasin bi la. code bi mu codé yees yi ci ci ci ci lépp ci univers bi mu mu indi loolu taaxa mooy yenn saa salaam mooy ku mat ki feeñ ci xadaratu samadaaniya moo tax as saadu saad bi nag mooy suuratu mooy mooy jëmm ci ndax saad mooy jëmm jëm jëmm mooy mooy as suuratul muhammadiyya mooy jëmm yeneen bi sallallahu alayhi wasallam suuratu kon mooy jëm xadaratul xadaraat xadara yi mboolem xadara yi forme bi mu yor en fait forme bi mooy sax man baaxul moo tax mooy balluwaayu faat mooy balluwaayu man ba baaxul man ba mooy balluwaayu aalamil fawqaane adduna yu kawe yi donc ak yu suufi yi yu kawe yi ak yu suufi yi paaxa moo dajale jëmm yeneen bi sallallahu maanaam xàqatu Muhammad ay ruux bi jëmm ji taaxa taa bi moo ko dajale haa bi dajale mystère bi maanaam yeneen bi sallallahu alayhi jëmm ji taa bi la haa bi moom mooy yére bi yére bi mu ëmbee léppam nga xam ne moom la suturaale léppam moo tax gis bi muy euh, mu mu daan kaalawu kaalawu ñuul pour symboliser ne moom ci kawam maanaam mystère moo fa ne bu total ànd ak ne dafa moom lépp dafa vert sallallahu alayhi wasallam couleur verte la yor maanaam couleur xadara bi xaqatul muhammadiyya maanaam ni mu soloo manteau bi mu sol kii bi et mais ci kaw dafa ñuul sallallahu alayhi wasallam pour melale ah maanaam maanaam mooy mooy mooy xaabi Euh, moo tax Taaha saar bi xam ngeen ni saar boobu ci cent e verset bi ci la waqul rab rabbi zidni ilma 114e mooy comme comme saar alxuraan nombre de saar alxuraan waxal ne yàlla dolli ma xam-xam <laughs> ba tax yéen saa sala xam-xamam tout temps day yokk ci yàlla du du deñ tout temps mais 135 saar 135 aaya moo ci ne. 135 aaya yooyu trent 135 mooy as-samadu as-samadu 135 mu delluwaat ci samadaani yegi ba pare nga gis connexion bi mu am ci saat bi ndax saat bi tur yàlla bi ko incarné mooy samad mooy absoluté totale mooy samad mais ci moom bi mu amee xam nga yent bi sallallahu alayhi bi muy am maanaam ci moom bi muy moo tax euh, ki mu jur te mu ne kooku kooku daggit la ci moom daf doon junj sama daani yam yi nekk ci mooy sayyidat Fatima alayhi salaam moo tax ma ne sa Fatima bid'atu minni moo tax Fatima tam 135 la. lu ko neex neex na ma lu ko naqari naqari na ma loolu mooy la <laughs> voilà kon moo tax wan shakka nag mu xar moo tax yeneen bi sallallahu alayhi na mu nekkee noonu saab dafa formé wu mais bi mu formé woo jël forme bi intérieur bi xam nga xam ne na yaasin mooy xol bi saab mooy jëmmi alquran yaasin mooy for mooy mooy mooy mooy intérieur mooy mooy mooy mooy xol xol bi mais ni mu nekkee noonu ci xol bi euh, moo tax euh, bi mu dajaloo waatee yaasin maam bi mu daja moo tax nga gis ni ñu tegaloowee yaasin après as-safaat ñoo fa nekk te nga as-safaat day yi nga xamante ne euh, moo tax as-safaat safan wa taaliyaati zikran dañuy nekk sàppe ba pare ñen di ñeneen ñi di jàng zikar bi nga xam ne moom la doon tudd ci al-saad wal qur'aan di Euh, te zikkar boobu mooy mooy moo tax ak zikru mooy mooy mooy mooy mbooleem maanaam tiiri yàlla la bi nga xamante ne moo jiitu lépp ci xam-xam lépp xam-xam yépp moo ko dajale ci lañ ko codé téere yàlla bu zikr yeneen bi saa salaam rek ko mën déchiffrer moo tax moom moo wàcc alquran moo tax borom bi ne wa nazzala wa nazzalna ilayka zikra li lan li tubayyina leen naasi maa nuzzila ilayhim wa anzalna ilayka zikra wàcc nañ ci yow zikra bi bu ko defee nga mën a leeralal nit ñi li ñu wàcc ci ñoom. moo tax même xutb yi axtaab yi ak xaws yi ñoom seen seen téere bi ñuy liir ci saat la ne de mooy moom tamit ab montagne la. montagne saat foofu la ne de mais la ñuy ñoom xam nga nu mu tudd la tudd kenn ku ci nekk daf ko am mais ci ginnaaw zikkar la ne moo la alxuraan wala qad katabna fi zabuuri min ba'di zikri anna al-arda yarithuha ibadi as-salihun bind nañu ci zabuur mais zabuur ca ginnaaw zikkar la ne bi nga xam ne moom boobu yeneen bi ko moom salaasaam ci saat la Saad nag euh, moo tax ci tur yëpp ci kii yëpp euh, après da ngay gis euh, bu defee Saad après xawaami mi ñoo fa ne su paree ci xawaami mi rek ci xaaf la dem mais Saad Saad forme bi. moom mooy après ci biiram mooy xaaf bi mooy xalbu muhammad yi mooy xolu le le cœur muhammadien xolu yent bi sallallahu alayhi wasallam moo tax wan shaqqa mu xar nag alxamaru weer wi xam nga xamaru xam nga sànq ñu ngi Yaasin 371 la alxamaru tamit 371 la. alxamaru tam 371 la. te mooy mooy jëmu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy yaasin bi moo tax mooy weer wu mat bi moo tax nga gis yaasin ak taaxaa dañoo lëkkaloo dañoo lëkkaloo dégg nga moo tax borom bi subhaanahu wa ta'aala nee nañu iqtarabati saa'atu wa inshaqqa al-qamar waxtu wi jegesi na rek faf kii bi xar weer wi xar loolu am na ci zahir du dëgg mais nit ki fatxu bu jegisee day gis jëmm yeneen bi saa sam ni mu nekkee weer xar leer gi daal di génn maanaam alquran mu nekk leer alquran rek leer gi daal di génn mais loolu mais foo mu nekk fatxun ah yaa ngi dégg muhammad yi muhammad yi dëgg dëgg dëgg weer wi day daal di xar jëmm ji rek leer yëpp génne ci moo tax gis ngeen xaaf ni mu mel xaaf ni en réalité ñaari nuun la d'ailleurs sooratu xaaf mooy cinquantième sourate ba pare xaaf 45 versets la am mooy aadama maanaam ne xolu yenente bi sallallahu alayhi mi nga xam ne mooy jàng alquran bu tedd bi alxaaf wal qur'anil majid moom en fait jëmm ji mooy moo yor ci biti jëmm moom aadama 45 bi dégg nga qaafun wa bil ufuqil mubiin moo tax moom ci bi ci gox gox bu leer ba xam ngeen euh, ra'aahu ci la ko gisee wa laqad ra'aahu bil ufuqil mubiin dégg nga <coughs> mooy ci gox yi xam nga ufuq moo tax nit ki yàlla yàlla ne sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim ci gox yëpp dinañ leen wan suñu aaya yi waaye dinañ leen won suñu aaya yi suñu boobu moo tax nit ki day découvrir adduna bi yëpp univers yi yëpp mais univers yooyu muy découvrir ci biti yëpp ndekete moom ci biiram la ne ah nekkul feneen moo tax ku bëgg a noppalu bul dem fenn li ngay wër fépp en réalité mi ngi ci sa biir bii te ufuq yi xam ngeen ne ufuq yàlla dafa def ne maanaam ufuq dafay junju xaaf maanaam boo xoolee ufuq moo xaaf ñoo bokk ni leen di bindee al mubiin bu leer bi al mubiin mooy 102 bi moom moom mooy muhammad yi maanaam day junj rek muhammad yi itam 102 la al muhammad yi mooy al mubiin maanaam wala boog muhammad yi yun 102 mubiinun 102 maanaam kon gox bi nga xamante ne mooy gox univers yëpp nga xam ne yenn ci bi moo fi feeñ sallallahu alayhi wa sallam raahu ci la gisee boromam subhaanahu wa taala bi nga xam ne moo nekk ci bi waaye summa nag topp te fajjarat mu daal di ballee min qalbihi ci xolam moom yeneen bi saa sam albahraani ñaari géej maanaam xaaf ñaari nuun la en fait xaaf boo gisee ni bindoo xaaf dafa am benn nuun bu rëy rëy ci suuf ak benn nuun bu ndaw ci kaw ma bare ñu def ci ñaari tomb yi mooy xaaf noonu la koy bindee bi ah moo tax bi xol yeneen bi saa sam bi mu xare même xol noonu la mel xol. dafa am ñaari côté du dëgg ñaari affaire la am ni ñaar moo tax xool yenn saa salaam yu mu xare te fajjarat dafa daal di ballee min bahrihi min qalbihi ci xolam bi ah al bahraani ñaari géej yi géeju biir ak géeju biti moo tax wa bi zaakate ci lii nag la amee nuural mujmi' leer gi nga xam ne mooy leer gi nuur di di nuun gi nag moo tax yenn saa salaam mooy saat muy suuratu Muhammad yi jëmm ji mooy xaaf mooy xol bi xalbu Muhammad yi mooy nuun mooy nuurul Muhammad i maanaam leer gi ci biir xol bi la nekk yooyu lay junj ci biir naan nuun wal qalami wa ma yasturuun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnuun fa la ajran ghayra mamnuun wa la ala xuluqin azim foofu la indi leneen lu dul ci ci jeexital jeexal jeexal aaya saar bi foofu la inde leneen lu bokkut ak noonu mooy azim te mim googu muhammadin innaka la ala xuluqin azim yow de yaa ngi ci kaw jikko yi gën yu mag yi yaa ngi ci kawam sallallahu alayhi wasallam jëmmum ju tedd ji sallallahu alayhi moo tax moo tax foofu la leer maanaam leer al mujmi' bi nga xam ne moo dajale te boobu la alquran di wax naan allahu nuuru samaawaati wal ardi masalan nuurihi kamishkaatin mooy leer bu mag googu moo dajale lépp al miskaatu moom moo tax mooy miskaat bi miskaat mooy tabernacle mooy niche bi nuurullahi mooy leeru yàlla yeneen bi sallallahu alayhi wasallam mooy leeru yàlla bahrun mooy géej gi moo tax ci ci ci ci xolam la la la géej la loolu yépp tuuroo moo tax mooy nuqtatu mooy tomb ak nuunaani ñaari nuun yi ñu doon wax maanaam wara nuunaani nuunaani lam yaktubuhuma qalamun fi kulli nuunin min an-nuunaani aynaani <laughs> ñaari nuun yi yenent bi sallallahu alayhi nekkee ñaari ñaari nuun parce que nit ki ci jonction boobu muy nekk yenent bi mooy mooy mooy moo tax waaw ñaari waaw bi mooy jonction bi alif bi mooy jonction bi yenent bi sallallahu alayhi moo taxaw nekk ki nga xam ne moo dox ci diggante yàlla ak mbindeefam yi sallallahu alayhi wasallam boo après yi ay maanaa yu bari dañoo nekk ci ginnaaw mais euh, mën nañ koo tënkee noonu za nuqtatun <coughs> moo tax kii may wax mu yenent bi sa samte mooy alquran nuqtatun ab tomb la bal li fi nekk mutlaqun waaye luñ absolu la luñ joyal la benn tomb la gis nga ko mais lu ñu joyal la maanaam mooy point initial bi ak absoluté wu finalité bi bal li fi nekk azamul asmaa yi mooy tur yàlla bi gën a mag ci tur yi en fait loolu rek lañu mën nañ ko définir loolu yentu saa sam bal li fi nekk zaatu mooy jëmmi ak tajal lisaani ñaareelu feeñu waay bi yàlla moo njëkk a feeñ moo moo existé yeneen bi sallallahu mooy ñaareelu existence bi fii baxari yi ci géejam googu mooy nuun boobu ñuy wax en fait géej la goo xamante ne mboolem lu ñuy wax déclaration yi wax yi paroles yi làmmiñ yi làkk yi yépp ci géej googu la ne xadaral géej googu la nekk sens yépp moo tax alxuraan bi muy wax dafa melale ne bu doon géej gi nekk na ay dex ñu ciy bind wax kalimaatullaahi kàddu yàlla yi ndax mooy géej gi ah mooy fii baax kon ci géejum géej googu man arrahamut la tudd arrahamut waaw moom moom la tudd mais géej gu gaaw dafa batale lépp moom la ñu tuddee maa ul ghayb bi tamit maanaam ndox la mi nga xamante ne euh, dafa lëm nëbbatu mais képp koo xamante ne da nga cee jàpp te mooy sunna yeneen bi du leneen maanaam bu ñu wax naan maa ul ghayb bi ndoxum kumóo yëpp alxuraan la ñuy wax maanaam bu naan la boo ci jàppoo jàppoo laab lool ci ndoxum géej gi ndoxum kumpa gi ah maa ul ghayb bi nga foog ne leneen la ñuy wax déedéet alxuraan ak sunna dong lañ lay wax luñ la bëgg a wax mooy demal nga jàpp maanaam jëlal ci alxuraan ak sunna nga jël ci jikko yu baax yi nga war a am nga jikko woo ko bu boobaa nga set wecc ci boolem bàkkaar yi mooy laabu nga soo ci sangoo nag mooy nga fexe ba sa xol lépp génn ci lu dul yà lu dul yàlla yàlla rek nekk ci nga sangoo ci géeji alxuraan ak sunna boobaa sangoo nga cangaayal farata loolu nag ku ko xës ba def cangaayal farata googu dootoo ñàkkati njàpp te dootoo ñàkkati sangaay géej nag moo tudd ar-rahamut xóotun am na jën wu mag wu fa nekk woo xamante ne kul waxal ne huwa moom al bahamut moom lañ naan bahamut moom la tudd moom la tudd gis nga guddi euh, weer wu mat wi mooy bu pleine lune bi feeñee te pleine lune bi mooy kan mooy Taaha sallallahu alayhi wasallam ah maanaam wu nekk na ci biir dina génne benn jën la mais après dañuy mujj produire reproduire day reproduire moom samaane mu juróom-ñett juróom-ñett lay nekk huit xam ngeen wit yu jën yooyu huit yooyu ñooy ñan parce que gis ngeen euh, xam ngeen ni jën yi jën yu xuut xuut dëgg-dëgg li muy tekki euh, du bépp jën rek moom lañ naan xuut xuut Euh, ci ci ci ci tubaab baleen la tudd euh, ñoom bu bu pleine lune amee da nga leen di gis ñuy woy dañuy way du dëgg dañuy way di chanter parce que pleine bi moo am ñu koy tourner nekk ci biir géej gi nag géeju yeneen bi nag sallallahu alayhi wasallam juróom-ñetti jën ya fa tey tey nekk di chanter wër ñoom ñoo ñooy dundal géej googu. mooy ñeent ñi ak ñeent ñi moo tax ñuy juróom-ñett ba pare dañu symboliser tamit yeneen juróom-ñetti malaaka yi nga xam ne yeneen bi sallallahu alayhi ba muy doog a xam ngeen ni xàqatu Muhammad ba muy am yàlla daf leen bindaale dafa bindaale maanaam bi muy commencé formé wu rek dafa am juróom-ñetti min maanaam mooy malaaka ñu ñu tal muhayyamuna yi mooy ñi nga xamante ne dañoo jeex tàkk ci mbëgg gi ñu bëgg yàlla moo tax ñoom xamuñu leneen ñoom ñooy yanu arash ñoom xamuñu sax ne yàlla créé na leneen ñooy aalu na minal malaayikatu mais bi mu paree dafa am yeneen juróom-ñett yu créé wu mooy ñeenti malaaka yi Sayyidina Jibril Seydina Israfil Seydina Mikaayil ak Seydina Azraayil ak ñeenti saxaaba yu mag yi xulafaa ur raashiduna yi Seydina Abubakar Seydina Omar Seydina Usmaan ak Seydina Ali seen jëmm ñoom juróom-ñetti jëmm yooyu ñoom ñooy jëmm daa'iratu ihaatati bi symbolisé ci ba seen baatin xuruf muqatta'a yu alquraan yi moo tax Seydina Abubakar radiyallahu anhu mi nga xam ne moom moo gënoon a xam loolu moo tax mu wax ne alquran mu ne alquran mu ne mu ne mu ne xaraf yii ni secret la bu yàlla di waxtaanee ak soppeem yi moo tax mu def ko noonu maanaam du rek ay xarafu arab yu ñu teg pour nit ñi di comme ni ko ñenn tafsirkat yi di waxe loolu vraiment ñàkk xam alquran la mais bon après tamit kenn mënu leen cee ŋàññe ndax dañuy gëndale wa bi sabxihi moo tax ci féey gi ñuy féey baxrul ulumi géej gi xam-xam yi anaarat ci la leerale al akwaanu mboolem mbindeef yi bil islaam yi ci lislaam bi bii ñu yor wala ihsaan ak gi jëf yu baax yi ñu am yëpp ak rafetal yëpp. moo tax juróom mooy juróom-ñetti ñoom ñeenti yi ak xurafaa'ur raashiduuna yi su dul woon ñoom kon l'islam bi ni mu mel nii du mel noonu secret wu lislaam bi ci jëmm yenente bi saa sam yàlla da koo jaarale ci juróom-ñetti jëmm yooyu. moo tax ñoom dañoo bokk ci alxuraan moo tax ajaban yéemu naa li majma'i qalbihi ci ki nga xam ne moom mooy ci dajale xolam nga xam ne maanaam lépp secret yépp ñu ngi ci biir xolam te huwa moom barzaxun moom mooy barzax bi nga xam ne li bu xuuri mooy mooy barzax mooy mooy mooy barzax mooy intermédiaire barrière li buxuuri ñeel mboolem géeji furqaanin yi nga xamante ne ñoom ñoo amee maanaa yi nga xam ne ñoo tàqale maanaam alquran dafa daj dafa tàqale lépp leeral lépp dajale lépp mais daf ko yaatal ba pare détaillé ko lenn lu ci nekk nag ci alquran géej la alquran li muy mentionné yëpp lenn lu ci ne géej la géej la gudul jeex yeneen bi saa sam nag nekk barzax bi dox ci diggante ñaari géej yu ne moo tax moom moo dajale lépp te ci xolam la ko dajale lépp la dal jarayaani faf daw ga maanaam ànd ak na géej yépp a ngi daw moo tax nga gis alxuraan boo koy lii dangay ngay yéemu parce que da gis mu jugee ci biir sujet dem ci bee jugee ci lii dugg ci beneen sujet mel ni comme si amul rapport fekk am na rapport parce que lii bi am jonction bi bii lii yëpp maanaam amul par exemple wax na ci lii bàyyi na joojo wax léegi mi ngi wax leneen loolu amul ci alxuraan lépp lié tout est lié te yëpp a ngi daw lenn lu ci nekk di di taseeg sa moroom te duñu tàq te duñu te duñu duggante ngir barzax bi lépp mu liyee leen mooy yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax maa bay na amul maa maa amul bay na diggante alfaazul habibi kaddu yi nga xam ne moom la soppe bi te mooy yenente bi sallallahu alayhi kaddu yi muy génne amul tanaaqudun ak firiwante maanaam mooy contradiction yenente bi sallallahu ay waxam contradiction amu ci dégg nga wa huwa moomu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy miy soppe yàlla bi nga xamante ne ci la lépp ci moom la balle mooy ar mooy yenente yàlla bi tamit moom la yàlla yabal yónni ko sallallahu alayhi wasallam wa mahbatu te moom mooy wàccuwaayu ak tibiyaani liy leeral bépp mbir mooy réceptacle mboolem liy leeral mbir mbir yëpp mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam te muy jëmmi alquran moo tax wa kitaabuhu téereem bi te mooy alquran maa ànd ak sunnati sunnatil muxtaari ak sunna yi ki yàlla tànn te mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam shay'un benn mbir kese la tiiri bi ak alxuraan ak sunna benn mbir kese la amuñu lu leen wutale maanaam te comme ñuy jàng saxeex bi ñu koy suivre dinañ comprendre lool dinañ gis imam al-Bukhari masalan rahimahullah ni muy faral di di def di tegale ba nga xam ne alxuraan ak sunna da ngay gis ni en réalité benn mbir la tàqali ko wuñu abadan nga xam ne day wax di di wax suñ sunna mais day dugal ay baati alquran wala di kii buy leeral ay baati alquran maanaam benn baat bu ñëwee ci benn xadis au lieu mu leeral baat boobu mais day xool ndax radicalu baat bi am na ci alquran wala déet mu daal di utiliser baat bi ñëw ci alquran pour firi ba pare indi kiiwu alquran bi texte alquran bi maanaam c'est comme day day defaale tafsir en même temps ngay gis buy wax baab bi ni muy tuddee tur yi da ngay gis baab qawluhu ta'ala nangam wala boog nangam daan yàlla moo wax li nga gis alxuraan ni muy maam ni muy lëkkaloo ni muy duggante sunna et que benn mbir la en fait du ñaari mbir yu wute moo tax shay'un benn mbir rek la. inda zil aayaati faf ki nga xam ne moom moo yor aaya yi te mooy yàlla wal burhaani ak leeral yi waaye tamit faf ka nga xamante ne tamit mooy zil aayaati ki nga xamante ne mooy nit ki comprendre aaya yi alxuraan yi wal burhaani ak leeral gi ko sunna yi di leeral. loolu tax mahma saa yoo xamante ne taassara jafe na. fiqhu shay'in dégg benn mbir minhuma ci ñaar yi bu amee benn compréhension bu la rëcc ci alquran ak sunna rek fas fassaq mu xamal ne feebar gi fil afham yi ci dégg-dégg yi la nekk wal azhaan ak xel yi nekkul ci alquran ak sunna foo gisee ci alquran dara nga gis ci xadis leneen nga daan ne lii contradiction la wala yu mel noonu wala nga gis ci benn aaya ay aaya mel ni contradiction da cee am wala ñaari xadis mel ni contradiction am soit yow yaa comprendre moom jàppal ni rek yow sam xel ci boppam moo feebar. xamal ni feebar bi sam xel la. moo tax asraaru ay mbootam moom baxrun géej la xidam mun bu rëy rëy rëy rëy bu yaatoo yaatu. laysa nekkul moo tax mbooti alxuraan ak sunna géej la goo xamante ne mais dafa yaatoo yaatoo amul tefes sa amul fiha ci moom saaxilun tefes géej gu amul tefes. maanaam pour ñu mën koo délimiter xam nga loolu bu ñu naan tefes ak géej gi fii la yam géej woowu alxuraan nag amul tefes te it xóotaayam amul fu mu yam de moo tax ku nekkal saa ila di laaj al alfursaani gawar ya xam naa jotaay bii di ñëw insha allah dinañ gis gawar yooyu. mooy ñooñu nga xamante ne ci kay gawari alxuraan lañu gawar mooy chevalier voilà ñooñu chevalier yooyu nga xam ne dañoo dugg ci biir géej alxuraan di ca fii ah façon bu nekk ñu di ko fa découvrir lu ne ñu di ko ci génne laajal gaa yooyu boo leen laaje di nga xam ne géej la gu amul tefes